nettali ci lu gàtt li nga xam ne mooy ghazwatul xandaq di ghazwatul ahzab keroog nag ñi nga xam ne ñoom lañ faat ci jullit ñi juróom benn nit kese lañ ci faat kantaa ci yéefér yi te keroog kenn ki nag mooy faatooguloon muy seydina Sa'd ibn Mu'adh di sangu waa aws waa bani abdil ashhal nekkoon seen sangu comme ni ñu ko woon moom ndax dañ koo gaañ keroog dañ koo jam ci koo xamante ni dañ koo jam waa Quraysh ñoo ko jam ci benn ci sidit bi lañ ko jam deret ji nag di tuuru mu nekk mu am hémorragie yi deret ji di tuuru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw xare bi daf ko utal benn tànt boo xam ne ci biir jàkke ji foo xam ne ngir man ko ñu ko fay faj mu man ko di comme di nekk foofu day jegeeg fi mu fi mu nekk këram bu ko defee mu ñëw di ko seetsi noonu noonu nañ ko defaloon ñeneen ñi moom dañoo faatu woon keroog ci yéeféer yi nag ñetti kese lañ ci faat ndax xare bi gis nga ndax mbalka mee tax léegi nag bi mu xewee loolu kon ba xare bi kon gisoon nañ ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di dellu ci nga xamante ne nii mooy madinatul munawwara te ba muy dellu mu ngi naan laa ilaha illa allahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli qadir aayibuun taayibuun aabiduuna saajiduun li rabbina xaamiduun sadaqa allahu wa'dah wa nasara wa hazama al ahzaaba doon wax naan laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul boroom di tabaraka wa taala moom dong amul lees koy bokkaale moom la ñeel li nga xam ne mooy nguur ak mbooleem cant yi te moom lépp la man lépp la am aayibuuna ñun dañu ngi dellu ci boroom bi tabaaraka wa taala taayibuuna di nekk ñoo xam ne dañuy tuub di jëm ci moom aabiduuna moom dong la ñuy jaamu saajiduuna moom la ñuy sujjóotal li rabbinaa ngir suñu borom dong haamiduuna moom la ñuy sant sadaqallahu waada borom bi daal di ne dëggal dig ba mu ma digaloon ba mu ma woon wa nasara abda dimbali na ma man jaamam bi alayhi salaatu wassalaam wa hazamal ahzaaba wahda te borom bi dong moo faagaagal ahzaab yi kon nag mu dem bi nga xam ne nag ci la dem comme ni ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha daal di ñëw bi mu ñibbee ca suba ga daa bàyyi ba fajar ba waa Quraysh dem ba mu leer mu daal di dem duggaat biir Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam ba sangu ba ba ba teg ngànnaayam ba sangu léegi nag seydina jibril alayhi salaatu wassalaam daal di koy dikkal te beneen riwaaye boobu lii ci saxi imaamul buxaari ak saxi imaam muslim mu ne seydinaa jibril daal di koy dikkal ne ko ndax dangaa teg ngànnaay yi mu ne ko waaw mu ne ko bu ngeen tegee ngànnaay yi ñun malaaka yi tegaguñ ngànnaay yi mu ne ko lan moo xew mu joxoñ ko fële ca waa banu qurayza ne ko foofu lañ jëm ndax ñooñu ci xare bi lañ jëm bokkoon ñoo doon jàppale noonu quraysh yi Ghatafaan ñooñu foog ñu jóge ci dëkk bi léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woolu ki nga xamante ne nii woo saxaaba yi ñi ñu demoon ci xare bi ne leen bu kenn julli laa yusalliyanna ahadun mooy ne fekk ba mu xëyee dafa kii ba après ci ngoon gi après duhru côté yooyu la ko Seydina Jibril daal di dikkal daal di koy wax loolu nag mu ne kon nag nit ñi bu kenn ci yéen julli al asra tàkkusaan lulul fa nga xam ne mooy ban banu la léegi saxaaba yépp tëbandoo gars yi demandoo ñuy dem bi ñu demee ba ci dëgg yoon wi tàkkusaan nag bon di waaja a weesu ñenn ñi ne ah yonent mi alayhi sa salaam loolu dañu ko waxoon rek ngir ñu gaaw kon nag julli jot na foog ñu julli fii ñu julli ñeneen ñi ne dara dane woon daal bu ñu julli lulul foofu waaye ba julli ñoom ba ñoom ba ñuy àgg Qurayda timis jot na léegi weesu na léegi tat julleeguñ tàkkusaan bañ fa àggee fa lañ julli tàkkusaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal di ñëw ñu nettali ko loolu le bi muy ñëw nag dafa ci Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu comme que ñoom sahaaba yi ñoo jiitu mu ñëw di dab yonent ma lay saa saam ne ko bul ñëw ne ko dellul yonent sa borom daal dina lay fegal waa banu Qurayza mu ne ko xanaa Ali daa am loo dégg ci ñoom radiyallahu anhu lu ñaaw lu ñu may wax moo tax bëggoo <laughs> ma dégg ko mu ne waaw loolu la way waxu ko lan la mu ne ko bàyyi buñ ma gisee dootuñu ko wax bàyyil ñëw biñ ñëwee ñu nettali ko ne ko ñii dañoo julli laa ci tàkkusaan bi heure bi ñii nag dañoo bàyyi ba timis tax accès bu ñu woon ñu daal di julli tàkkusaan waxul kenn ne li nga def baaxul mu dajale ñépp daal di leen jiite ba pare ñu bokk nekk ñi nga xamante ne nii ñoom la xare ak waa banu Qurayza bi ñëwee nag ñu ndar képp waa banu Qurayza imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi nee na ay côté vingt cinq jours muy ñaar fukki ah, fan ak juróom lu tollu noonu ak lu ko jege wala lu ko jege calaañ ko cala ndar kepp ñoo ñële daal di leen wër léegi nag yahuud yi toog toog toog nekk fa naan nag di di di naan ko danga foog ne ñun dinañ la bàyyee noonu waaye ñun dangaa foog ne suñu tata yi ñun ay neex ay ay ay ay comme daal li wolof yi naan ay ay ay ay ay ay ñeexu ñebbe lañ loolu di nga xam léegi nag yonente bi saa saa mi ñu leen daree képp ba gaa yi xam ne nag problème am na te entre temps yahuudi Huyay ibn Akhtab an-Nadari yi ma leen dugaloon ñoom ñoom Ka'b ibn Asad ñoom waa Banu Qurayza léegi moom bi waa Quraysh demee mu xam ne mbir yi ñàkk na léegi nag dafa ñëw dugg ci tatab waa Banu Qurayza bi ndax nee na day dëggal ah kàddu gam joxoon ki nga xam ne mooy sangu waa Banu Qurayza di Ka'b ibn Asad léegi nag mu dugg fa ak ñoom bi mbir yi mettee nag ñu daal di leen ndar amatuñ luñ lekk amatuñ luñ naan ndax foog ñu génn te mënuñoo génn jullit ñi wër nañ leen mbir mee ngi metti nag seen sang bi di sa di kàmbum na asad daal di leen ne yéen yéen mbokk yéen sama mbokk yi maa ngi leen di jox ay proposition yoo xam ne moom laa leen di jox di leen ko dégtal nangu leen ci benn mooy benn bi mooy ñun ñu daal di dugg ci diineem jii ñun ñépp ndax xam nañ ne kat suñu téere yi moom mii ñu doon wax moom dëgg la gaa yi ne ko dara lañ dul bàyyi li nga xam ne moom la ñu tawraat daldi woon dig atteg tawraat du ñu ko bàyyi di gëm kan ab yonent boo xam ne bokkul ci ñun wal iyaadu billah kadabu wax nañ lu amul tawraat masulee na wax lool waaye comme que dañ koo falsifié mu ne leen comme que nangu leen nga loon beneen a ngi mooy kon nañu faat suñu jigéen ñi suñu doom jigéen ñi suñu jigéen ñi ak suñu doom xale yi bu ko defee ñun ñi war a xeex mën a xeex jàmmaarloog ñoom xeex ak ba ni nga xam ne kenn du faat ba ni ñuy jeexe soit ñun wala rek ñu gañe leen bu ko defee gaay ne ko dangaa dof suñu doom yi nan lañ def ak jigéen ñi bañ leen faat mu ne leen bu ngeen ma nangulul loolu kon nag tey la samedi bésub samedi la ñoom dinañ xam ne ñun samedi ñun yahuud yi mooy sabaat duñ ci def dara léegi nag xam naa kon jullit ñi ñoom fa ñu nekk di ñu ndar kepp ñoom dinañu dañ dañuy xaw a bàyyeeku bu ko defee ñun ñu profitoo ci loolu dem dal ci seen kaw ñu ne ko da ngaa dof ñun li daloon suñu maan ya da koo fàtte te alxuraan ñun dañu ko nettali ñun jullit ñi ña nga xam ne ñoo doon napp ci samedi suñu borom ne nekk leen ay ay ay golo yoo xam ne yu perte la yu kutus ñu ne yéen da ngeen a xamul loolu dal ñu nga bëggoon ñun ñu def ci la suñu maam yi defoon ñun ñu ciy def lu mel noonu di di xare bu ko defee ñun loolu dal ñu mu ne leen nag comme que nag amu ngeen xel wax naa leen ba sonn yéen a xam ak ngooŋu léegi nag ñu ne yonent ma lay saa saam bi mbir mi mettee ñu ne woowal ñu Abu Lubaaba na ñëw ci biir yéen jullit ñi yonent Seydina Abu Lubaaba comme que seen allié la woon taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaam gaa yi ne ko ñëwal ñu waxtaan ak yow léegi nag mu ne du ma ñëw fekk yonent bi alayhi salaam waxul ma ñëw yonent bi alayhi salaam ne ko demal gars yi ne ko est-ce que li nga gis yahud yi ne ko ndax ndax gisoo yow lan nga ñuy xalaatal mooy ñu wàcc ci atteem mooy moom lu mu doxale ci ñun ñu Seydina Muhammad alayhi salaam ñu nangu mu ne leen waaw atte wàcc leen ci atteem te na ngeen xam ne jël loxoom teg ko ci put gi ne yéen dañ leen di faat comme que da ngeen leen bëggoon a faat noonu lañ lay def après mu rëccu ne lan moo tax may wax loolu daal di dem ñëwaatul ci yonent bi alayhi salaam dem yeew boppam ci jàkka ji ndax rëccu ca jàkk ja ne moom doo fekk yonent ma lay saa saam tekkiwu ko daal di koy jéggal léegi nag dinoo demee noonu léegi nag yahud yi xam ne fii leen na fi des mooy manuñoo xeex ndax buñ ko defee ñu faagaagal leen ñu ne léegi ñun d'accord nañu yonent ma lay kenn ku bokk ci waa waa Aws ndax ñoo doon seen allié waa ñoom Seydina Sa'd ibn Mu'adh mi nga xam ne gaay waa si gaañ nañ ko ba ba dagg si siditam bañ defal ko benn tànt ca mbaar ca jàkk ja léegi moom lañ bëgg kenn ku bokk foofu daal ñu daal di ñuy àtte gaay kontaan nag waa waa waa surtout ñi nga xam ne jullit ñi ñi bokkoon ci waa Aws kontaan ne ah comme que ñii suñuy allié lañ ñu ne kon nañu wax Sayyidna Sa'd ibn Mu'adh ma ñu ma feebar fële ñu dem teg ko ci géléem teg ko ci géléem andi ko mu ñëw gaa yi ne ko a ah, yow mooy mbokkam yi ne ko waa Aws a ah, yow yaa Aba Amr waay waay boo doon dàkkantalam radiyallahu anhu rafetalal ci sa allié yi yahuudi comme ni nga xam ne yonent saa saa salaam noonu la defoon ah, waa waa xas rek comme ni Abdallah ibn Ubay radiyallahu anhu alayhi laanatullah muy président nafiq yi keroog waa banu Qaynuqa ba leen yonent bi alayhi salaatu salaam naree faat ginnaaw Badar moom moo tinu yonent bi alayhi salaatu salaam wax moom ba mu baal leen kon nag yow defal ni ñoom kon nii defal ni Abdallah ibn Ubay defoon mu ne leen ma ne jot na ci Saad kenn dootu ko laa ta'xuduhu du ko jàpp fillaahi ci mbiru yàlla lawmata laa'im aji ŋàññat aju ŋàññaate kum doon gaa yu bari ci ñoom xam ne hé kon kii day digle ñu faat leen Seydina Sa'd sa Mu'adh radiyallahu anhu bi mu agsee ñu indi ko ci ci kaw gëléem gi ndax ñi nekk fii yépp mooy côté bële ñi taw noonu ci saxaaba yi d'accord nañ ne li ma àtte mooy am ñu ne ko waaw mu mu wax côté bi yonent bi saa saa nekkoon wan ko ginnaaw ndax bëggu ndax teral ko bëggul woon di ko xool naan kii mu ne ko waa côté bii d'accord nañ ñu ne ko waaw mu ne man li ma gis. mooy ñi mën a xeex ci ñun yépp te doon xare bëggoon par xare ngir ñun faagaagal ñu ñooñu nañ leen faat jigéen ñu def leen ay jaam seen alal yi ñu daal di leen. Euh, jël tasaare leen ñi nga xam ne jo séddale ko ñu doon xare yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko àtte nga ci ñoom àtte bi nga xam ne moom la borom bi àtte ci ñoom noonu lañ faagaagale ñi nga xamante ne mooy yéeféru yahud yoo yële ña ca man a xeex ñu faat leen doo Huyay ibn Akhtab ma jóge woon Akhtab ma jóge woon fële ca Xaybar doom sooxe mbir yi noonu lañ leen faate ñoom ñépp léegi nag ñooy ñi nga xam ne ñoo ci manoon a xeex ñeneen ñu nekk ay jaam ñenn ñi nga xam ne d'accorduñu woon li seen kilifa yi def di trahir ñooñu yonent ma ne saa saa bàyyi leen ñu dem ndax ñoom ñoom bokkuñu ci ñu bàyyi leen ñu dem ñi ci des ñu def leen ay jaam ñenn ñi ñu daal di leen transféré feneen mooy ñi nga xam ne ñoom defuñu woon dara ci kaw noonu la ghazwatu Banu Qurayza ci nii ci gàttal lool noonu tamit la jeexe alquran di ko tudd ginnaaw bi mu tuddee ghazwatu al Ahzab kon nag ginnaaw nii walillahi hamdu wal minna